bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu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 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di santaat borom bi tabaraka wa taala di ko dimbanikoo ci dellusiwaat ci sunu séminaire bi ñu ci leeral lant yi nekk ci rafetal bidaa ci diine ak seeni tontu di ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq tey mooy sunu jotaayub ñetteel tey ñu ngi war a leeral bidaa lan lay lan xamle ko bidaa lan lay tekki ci baat bi ak lan lay tekki ci li nga xam ne moo di moo di sharia Euh, incha allah kon séminaire bi la ko tax a mooy bidaa bo rafet ma bidaa kese rek taxu koo jug moo tax ginnaaw loolu taxu koo jug jurut ñuy xootal lool ci taarif bi waaye dañ ci indi loo xam ne jaam bi dana xam ne euh, bidaa moom mënut a rafet ci diine ci taarif bi loolu moo ñu tax a jug dëgg dëgg dëgg moo tax incha allah danañ xam ne bidaa baat bi lu muy tekki jël ci quelque ay masala noppe noppee door a ñëw ci xamle bidaa lu muy tekki ci sharia su dee ci albidaa li muy tekki ci làkku arab baat la boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci badaa yabda'u bid'an wa bid'atan loolu li muy tekki ci làkku arab mooy al ihdaas mooy ak sos ak créer te moo di fi'lu shay'in ala ghayri mithaalin saabiq wala bi ghayri mithaalin saabiq mooy def dara te xoole woo ko fenn amul lenn lu mel ne moom lu ko jiitu loo xool ba def loola amoo leen looy nattale ci moom lu jiitu woon loolu nga def nga ciy nattale déedéet loolu mooy al ihdaas euh, moo tax euh, moom bidaa moom mu ci boppam nag nga xamee ne comme niñ ko waxee yaani am na ñaari signification yu muy tekki ay signification bu njëkk bi loolu lañ koy jox moo di al ihdaas donte al ihdaas al mooy sos sos ci boppam am na ñaari maana dinaa ci ñëw léegi waaye bidaa am na ñaari signification yu muy tekki mooy al signification ba ci njëkk moo di tàmbali dara comme niñ ko waxee woon loolu mooy tàmbali dara te xooli woo ko fenn liggéey ko te amul benn nataal bu ko jiitu woon booy xool moo tax Ibn Faris borom Mu'jam Maqayis al-Lugha day wax ne badaa mu ne albaau waddaalu wal aynu aslaani ahaduhuma ibtidaau shay'i wa sun'uhu la an mithaalin saabiq nee baatu badaa ñaari cosaan lay tekki cosaan lu njëkk la maanaam am na ñaari maanaa la wax nee na maanaa bu njëkk bi mooy tàmbali dara defar ko te xoole woo ko fenn loolu itam daanaka boo xoolee ci al mufradaat fi gharib al qur'an liraaghib al asbahani loolu la wax nee na al ibdaa'u inshaa'u sun'atin bil ihtizaa'in wa minhu qiila rakiyatun badi'a ay jadidatul xafri ay jadidatul xafr nee na al li muy tekki rek bid'a moo di sos dara te amu fenn foo ko royee fenn foo ko toppandoo loolu lay tekki kon maanaam ñaareel bi li muy tekki danaa ci ñëw waaye maanaam bii nga xam ne sos lay tekki te mooy tàmbali dara loola dañ koy séddale ñaari xaaj su fekkee dañoo wax ne rek bid'a li muy tekki mooy sos kese fent. te xoole woo ko fenn su boobaa loolu xaaj bu njëkk bi duggaale na kon sos mi nga xam ne bidaa moom moom lay tekki day séddale ko ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy maanaa biñ jox bidaa ci boppam te mooy fent dara te xoole woo ko fenn moom la ñu tuddee al ihdaath al mutlaq mooy sos gu ñu booyal buñ ko waxee mooy huwa maxturia ibtidaan li awwali marra mooy loo xam ne dañ koo créer ci njël benn yoon nga xam ne kenn gisiwu ko fenn nga xam ne dara jiituwu ko comme misaal yi jiitu woon loola boroom xam-xam yi lu koy bu ñu waxee bidaa bu koy tekki façon xaaj boobu lañ koy tekkee mooy sos euh, dara te xoole woo ko fenn kooku mooy xaaj bu njëkk bi ci loo xamee ne sos dana ko tekk loolu nag bu ñu waxee maanaam dëgg dëgg dëgg ñeel biddaa mooy buñ ko jooyalee dëggantaan euh, boo xoolee maanaa bu njëkk ma comme niñ ko waxee woon moom moo waxwal itlaaqul xaqiqi li maana al bidaati al awwal bidaa maanaa bi muy tekki nga xam ne mooy maanaa bu njëkk mi buñ ko jooyalee dëggantaan loolu lañ ciy jublu mooy nga créer dara te xoole woo ko fenn ñu joxe ci misaal lu mel ne jaamu ay xiram ci jamono yonente yàlla Nuuh alayhi salaatu wassalaam jaamu ay xiram ci jamonoy yonente yàlla Nuuh alayhi salaatu Ibnu Abbas radiyallahu anhuma ni mu ko wanee ni mu ko waxee xam nga loola jaamu ay xéeram loola kenn xamu ko woon ci nit ñi wax ak ñoo ko ñoo ko ñoo ko njëkk a xam ibnu abbas radiyallahu anhuma day wax ne saarat al awthaan allati kaanat fi qawmi nuuhin fi al arabi ba'd amma wadd kaanat li kalb bi dawmat al jandal wa amma suwaa kaanat li huzayl wa amma yaghuuth fa kaanat li muraad ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد xataa ida halaka ulaayik wa tanassaxa al ilmu ubidat Ibn Abbas day leeral fii nee na nit yi nuuxin xéeram yan daan jaamu ginnaaw bi ña ko daan jaamu mooy araab yi mu ne yàlla xéeram ba daan tuddee wadd kal ñoo ko daan jaamu ca dawmatal jandal bu dee suwaa giir gi ñuy wax Hudayl ñoo ko daan jaamu bu dee Yaquq ñi ñuy wax Muraad ñoo ko daan jaamu ginnaaw bi bani Xutayf ba nekk Saba ci Yemen ñoo ko jaamu nee na Yaquq ñii wax Hamdaan ñoo ko daan jaamu bu dee Nasr Himyar ñoo ko daan jaamu ci waa kër njabootu si kala nee na turi ay nit ñu baax lañu woon ci nit yi Nuuhin bañ faatoo seytaane baal leen di waxyu waxyu seenu nit ne leen ah kat la jaadu ci ñoom mooy ngeen sampal leen fan daan jaamu ngeen fan daan toog ngeen sampal leen ay xéeram foofa ba noppi tudd leen seeni tur defal ay xéeram ay nataal ci nit juróomi nit ñi. defaral la ay xërëm samp ko fañ daan toog tuddee leen seeni tur ñooña def loola waaye nag jamono jooju daawuñ leen jaamu ginnaaw bi nga xamee ne ñooñu alku nañ ñeneen ñëw nag seytaane daa ne ah mel ne ba ñëwee ñoo wax ne ah ñi kat li taxoon suñu maam yi samp ko mooy jaamu commencé di leen jaamu ba xam-xam raafee kon foofu daray jàngal ci ne ñu ko njëkk a sos nga xam ne xoolewuñ ko fenn moom jaamu xërëm mooy nit yi ñu waxin ci nit yi la kon loolu al mutlaq mooy loo xam ne amul lenn lu mel ne moom la ko jiitu loolu mooy maanaam dëggantaan ñeel bidaa ci maanaam bu njëkk mi loolu lay tekki aha nga xam ne mboolem ay côté boo ko xoolee amu a fenn fu nuroog foo xamee ne am na lu nuroog moom lu ko jiitu xam nga jaam xëra ci jamono yu nuuxin amul lenn lu mel ne moom lu ko jiitu woon ci mboolem ay côté beneen xaaj ba ci loo xam ne soos doona ko tekki moo lañ tuddee al ihdaasu nisbi loolu nag ñu bari ci ñiy waxtaane ci wàllu bidaa mënuñu koo dégg beneen xaaj ba moom la ñu tuddee al ihdaasu nisbi mooy sos goo xam ne ci benn côté ci la nekkee sos waaye boo xoolee beneen côté ba du nekk sos loolu lu wér la dañ koy wedde mais lu wér la ndax duñ ko nangu parce que buñ ko nangoo rek la muy tekki mooy yañ yu baree bari ci ñi wane yi ñu tuddee ne bidaa la jàpp ne mooy bidaa bu rafet la nekkul bidaa fi'lan waaye nag duñ ko nangu mooy koo xamee ne kenn mënut a fexe ba indil ko dëgg ba mu nangu ko al ihdaasu nisbi buñ ko waxee mooy sos gu di ko cuk wet ci côté wàll mooy loo xam ne dañ koo sos ñaareel bi yoon waaye nag amoon na lu mel ne moom lu ko jiitu lu mel ne jaamu ay xëram ci bokkaalekati Makka ca Quraysh jamonoy ceddo ga ba ci ba ci jamonoy lislaam sax laataa fatxu Makka di am loola loola sos la waaye al ihdaasu nisbi la maanaam du sos goo xamee ne lépp ay boo xoolee mbooleem ay côté sos la fa nekk amul lu mel ne moom lu ko jiitu déedéet am na lu mel ne moom lu ko jiitu la shakka ci ne ki njëkk a sos jaamu ay xërëm ci joomi Ismaïl mooy Amr ibn Luhay al-Khuzaa'i kooku nga xam ne moom alayhi salaatu wasalaam nee na gis naa ko muy diri yéreem ca sawara hmm? wala muy diri bagaasam ca sawara loolu defe naa ne lu leer la aha maanaam wax na ci moom daal ki ne ko gis naa ko mu dugg sawar di diri loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci moom kon kooka mooy ki ko njëkk a sos ci jamonoy ci eh, fi nga xamee ne moo di moo di ci Makka Quraysh ki ko njëkk a sos ci jaamu xiram foofu loolu sos la loolu sos la mbokk jullit yi xadis bi loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ci moom xadis la boo xamee ne comme niñ ko waxee rek xadis bu wér la boo xam ne ala sharti ash-shaykhayni kon jëmmi Amr ibn Luhay al ki nga xamee ne mooy ki njëkk sos jaamu ay xërëm ci jamono yi ci yéefari Makka ci Quraysh ca jamonoy ceddo ga ak ginnaaw bi ceddo gi amee ak ginnaaw bi lislaam ñëwee sax ki ko njëkk sos mooy kan mooy Amr ibn Luhay al-Xuzaa'i Yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wax ci moom loolu waaw boo xoolee jëmmi li nga xamee ne moo di sos boo xoolee jëmmi jaamu ay xërëm ci boppam jaamu ay xërëm ci boppam boo ko xoolee jëmmi jaamu gi rek ndax Amru ibn Luhay moo ko njëkk a sos déedéet njëkk koo sos de soo xoolee jëmmi jaamu rek ci boppam njëkk koo sos loolu defe naa ne ah, leer na waaye nag buñ xoolee. ci côté wa Makka côté wa Makka kii ko fa njëkk a sos mooy kan mooy mooy Amr ibn Luhay al-Khuzaa'i ni Ibnu Abbas radiyallahu anhuma wala Ibnul Kalbi ñi nga xamee ni si ni noonu la ko leerale moom la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ne ra'aytu Amr ibn Luhay Amr ibn Aamir al sax li muy tekki moo di sidit yi nga xamee ne mooy nekkoon ci biiram wala mbàq gi yi nga xamee Eh, moo nekk ci biir biir gi nee na mu koy diiri wal iyaazu billah ndax mbugal mu tar moo xam ne moom dañ ko doon mbugale Amr ibn Luhay moomu boo demee ci al asnaam nga xam ne Ibnul Kalbi moo ko taalif day wax ne ki njëkk a soppi diinay diinay Ibrahim ki ko njëkk a soppi mooy nga xam ne bidaa bon yooyu ci daan def ci seen naaga yeeg seen gàtt yeeg yooyu seen gileem yi di ko dagg di eh, yaani di dagg nopp beeg di ko boyal ak jàpp kenn du ko war ak kenn du ko ratt ak yu mel noonu di wax ne yàlla moo leen ko digal bidaa yu bon yooyu yëpp moo ko njëkk moo ko njëkk a def moom nag ci wàllu yaayam ay maam ak yu mel noonu ñoom ñooy ñi nga xamee ne si ni ñooy ñi yilifoon mbirum kaaba gi bi am Amru ibn Luhay eh, demee ba jëm mag ne man dafa xeex ak waa Jurhum xeex ak waa Jurhum daal leen génn Makka ba mu leen gañaaye génne leen réewi Makka bi mu demee ba gañaa leen da leen a génne bi mu demee ba gañaa leen da leen a génne fi nga xam ne moo di moo di réewi Makka bi mu feebaree ñu ne ko am na fu nekk Sham foo xam ne boo fa demee boo fa sangoo danga nga wér deme mu demee daal di fay sangu daal di wér commencé gis waa bi mu gisee waa Sham ñu jaamu ay xiram mu laaj leen lu ko waral ñu ne ko ah lii kat dañ koy dañ koy jaamu di sàkk ci moom mu tawal ñu mu ñu tawal. di sàkku ci moom ndimbal ci suñ kaw yi noonu mënuñu dimbale nee na ñu daal mu laaj leen jox ko ca nee na sax dañoo nee nañ sax xubal lañ ko jox Hubal Hubal nee nañ Amr ibn Luhay moo ko moo ko moo ko jëlee Makka Sham daal koy indi ca Kaaba ga commencé di ko jaamu foofu la jaamu xiram tàmbale waaw mbokki jullit yi loolu soo xoolee jaamu ay xiram jaamu ay xiram euh, jëmmi jaamu ay xërëm rek boo xoolee côté bi ci boppam jëmmi jaamu xërëm boo ko xoolee loolu nekkul lu ñu sos nekkul lu ñu sos moo nekkul jaagee ne moom Amru ibn Luhay moom moo ko sos ndax amoon na lu jiitu woon amoon na lu jiitu woon te mooy nit ñu waxin ñoo ko njëkk sos waaye boo xoolee ci côté bu waa Makka nga xam ne mosuñ ko jaaxame foofu sos lay doon foofa sos lay doon sos lay doon ndax. mu ñoom waa Màkka mësuñoo xam lu mel ne moom lu ko jiitu ñoom waa Màkka mësuñoo xam loola maanaam mu daawuñ ko def waaye nag boo xoolee jëmmi mbir mi te mooy jaamu xiram la chakka ci ne amoon na. loolu itam moom la ñuy firee danañ ci ñëw door jurñu ci xóotal waxi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba mu dajalee nit ñi ci salaatu tarawih danaa ci ñëw ndax daa bokk ci lënt ya ñuy sukkandiku dajale leen ci benn imaam ñu génn mu génn gis leen mu ne ni'mal bid'atu haadi di ñëwee ci Sahihul Bukhari xaari bii de amul morom la shakk ci ne yaani wax jooju bid'a boobu bid'a nisbiya la bid'a nisbiya la moo tax day dugg ci luxa day dugg ci li nga xam ne moo di luxa ñenn ñi léeg-léeg nga déggu naan la yéen da ngeen a jiyoo ndax ñii dañ naan bid'a nisbiya la ñii naan bid'a lughawiyya la bid'a nisbiya day dugg ci bid'a ya du dugg ci bid'a shar'iyya loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la mooy loo xam ne ci côté ci la nekk biddaa waaye boo xoolee ci beneen côté nekkut biddaa te ginnaaw biddaa ci ci ci lu xam ci lu xam mooy luñ sos kon boo xoolee ci beneen côté ba nga xamee ne dañ ko faa sos loolu biddaa lu xaw a lay doon waaye boo xoolee ci beneen côté ba daa nekkut biddaa sabab bañ koy tuddee biddaa ci boppam loolu mat a bàyyi xel bu baax a baax kon ñi ñëw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ña fekke wutoon alayhi salaatu wasalaam di leen jiite. ñoom saxaaba yi ñu nekk ci ginnaawam su boobaa loolu dañ mi ngi door a bees ci ñoom ndax mu xamuñ ko woon kon mbir mi mi ngi door a xam ci ñoom gisuñ gisuñ mosu ñoo xam lu mel ne moom lu ko jiitu waaye saxaaba ya fekke woon alayhi salaam teg weeru koor mu leen di jiite loolu lu bi daa ci ñoom ndax julli nañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Ramadan ñetti yoon comme ni ñëwee ci xadiisu Aïcha radiyallahu anha wardaha di Urwatu bnu Zubayr nettali jële waaye nag ginnaaw bi mu ko defee daf koo bàyyiwaat ngir bañ ñu ragat rafet eh, farataal ko ci ñoom te nag ginnaaw bi mu fi jugee farataal munta amati te dañuy wax ne al hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa adaman atte dafay ànd ak yillaam bu amee mu am bu amul du am kon li tax sallallahu alayhi wasallam atte ci ne du génnati di leen jiite ci mbooloo day ragal ñu farataal ko ginnaaw waaye musu koo musu koo tere ndax wér na ci ay xaadis yu wér yoo xam ne ci ramadan daan na jiite loolu danaa ci ñëw ci bu ñu agsee ci tontu. shubha boob yi ñuy tegtaloo ci waxi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kon atte ci naafile nit ki eh, jiite leen nit ki maam am nit ñi ñëw am ku leen jiite ñu topp ci ginnaawam muy continuer loola ginnaaw bi alayhi salaatu wasalaam faatoo munta nekk lu sunna kese Umarul Xattaab Umarul Xattaab aslu boobu la xam moo tax mu ko kon bu xoolee ci ñi ko xamutoon lu bees la ñoom waaye bu ñu xoolee jëmmi mbir mi ndax bidaa la nekkul bidaa loolu ci lu lay dugg ci luxa ci lay dugg mat a bàyyi xel bid'a nisbiyya ci luxa lay dugg du dugg ci sharia loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax sax même bu ñu weddee ci ne nekkut du dugg ci luxa même bu ñu weddee loolu loolu dañuy gën a dañuy gën a am problème parce que mbir mi luñ ne bid'a nisbiyya la mooy boo xoolee ci côté ña ko mustaxam bid'a la ci ñoom waaye jëmmi mbir mi dëggantaan nekkut bid'a su boobaa loolu fu ñuy langaam yétu fi amul fenn duñu am fenn fu ñuy langaam yétu maanaam nangu ne sax bidaa lugawi la moo tane ci ñoom même buñ ko nanguwut da lay jàngal ci ne jëmmi mbir mi nekkul bidaa maanaam salaatu tarawih rawatina sax loo xam ne julli ñëpp moom la ñuy def nga ne bidaa la saxul ci diine ceexul ci lislaam yow yaa ngi tuumaal julli ñi sax nag loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax su fekkoon bidaa la lu ñu sos la nga xam ne kenn xamu ko kenn mësu koo xam kenn mësu koo jàngale saxaaba yi dañ koy weddi fi saasa waaye noppi giñ noppi ànd ci wax Umar ibn Xattaab li muy tekki mooy loola am nañu ko xamoon ci ñoom wala xamoon nañ ko moo tax dañuy wax a as-sukuutu fi ma'radil bayaani bayaanu maanaam foo xam ne da ngaa war a leeral ba noppi nga noppi ca la muy tekki mooy loolu jëmmi noppi ki ci la loolu mat naa bàyyi xel bu baax kon ñaar yi mooy yi nga xam ne ihdaas dana ko tekki ci signification bu njëkk bi ñeel bi daa te mooy ihdaas sos xaaj bu njëkk bi maanaam bu njëkk bi moom la ñuy jox rek signification bi rek te moo di loo xam da nga ko sos lu mel ne moom ko mës a jiitu nga ci toppadu ñaareel loo xam ne dañ koo sos waaye amoon na lu mel ne moom lu ko jiitu waaye nag dafay nëbbu dafay nëbbu ci ñenn ña moo tax ñu tuddee ko sos ñaareelu maana bi ci loo xam ne bi daa dana ko tekki moo di at-ta'ab wal kalaal mooy sonn akuk lot yuqaalu abda'atil ibilu idha barikat wala idha barakat fi at min huzalin aw da'in aw aw kalaal bu ñu waxee ne julleem gi day fent na mooy bu gooree ci yoon wi ngir dafa lompañ wala mu feebar wala mu lot loolu la Ibn Faris wax aywa wal axaru al inqitaa wal kalaal kon loolu loolu la bidaa ci tekki ci wàllu baat bi ñaari maanaa la am bu njëkk mooy sos bi sos boobu dañ koy jox ñaari xaaj mooy sos boo xam ne mbooleem ay côté dañ ko saa sos mooy mbir moo ne boo xoolee mbooleem ay côté dañ ko saa sos dara dara amul lenn mel lenn lu mel ne lu ma sa ne moom lu ko jiitu loolu mooy maanaam bidaa ci signification biñ koy jox ci xaaj bu njëkk bi. ñaareelu xaaj bi ci sos mooy loo xamee ne dañuy tuddee al ihdaasu nisbi mooy loo xam ne dañ ko sos waaye amoon na lu mel ne moom li ko sos mooy boo xoolee ci benn côté ba lu bees la ci moo tax ñu tuddee ko bidaa ñaareelu signification bi nag ci bidaa mooy luy tekki ak lottu ak li nga xam ne moo di moo di moo di ak sonn moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam benn waaye da koo dikkal ci xadis ne ko yaa rasulallah inni ubda'u bi fahmil li man kat damaa lottu maanaam sama gileem daa dem ba daanu xuma daa damm wala dafa sonn mënut a demati yow nag kon nag sëf ma loola soo demee ci Mu'jam Maqaayis al-Lugha mi ngi indi xadis boobu allahu a'lam bi sihhati waaye indi na xadis boobu euh, la shakka ci ne euh, day tekki loolu maanaam même bu xadis bi bu ci rëbbutoon ci làkku arab day tekki bidaa day tekki ak lottu ak sonn loolu lay tekki moo tax sax at-ta'ab wal mën nga koo delloo ci maanaam bu njëkk ma bi bi daal tekki te mooy sos lu ko waral mooy bi giléem gi li tax kat mu sonn sonn gi dafa sosu ci moom maanaam dafa amoon ci moom ginnaaw bi nga xamee ne amutoon kon kon sonn giléem gi ak lott gi mu lott loolu dafa xew kon tam laataa muy sonn maanaam moom laataa muy sonn amut nekkutoon nekkutoon koo xam ne dara dal na ko waaye ginaaw bi mu sonnee te lottu ci la ko dal ci la ko dara dal moo tax dañ koy delloo ci maanaam bu njëkk mi nga xam ne mooy firi sos mooy lu amutoon mooy lu bees kon lii mooy loo xam ne bi daal dina ko tekki ci baat bi. bu dee ci li nga xam ne moo di eh, wàllu li muy tekki eh, bala ñoo ñëw ci loolu dañuy wax ne bala ñoo ñëw ci leeral bi daal li muy tekki ci ci sharia dañuy leeral ci ne am na relation bu baax a baax relation. anamuk dëppoo maanaam bidaa li muy tekki ci baat bi ak li muy tekki ci sharia am nañ fuñ dëppoo am nañ fuñ juyoo fan lañ dëppoo mooy ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk da ngay lu ñu sos sharia bidaa lam cay tekki mooy lu ñu sos laataa muy am nga xamee ne laataa ñu koy sos amutoon moom bidaa ci diime day tekki loolu lu koy itam bidaa lam cay tekki mooy lu ñu sos ginnaaw bi nga xamee ne amutoon maanaam li lu jiitu muy am kon biddaa li muy tekk ci sharia ak li muy tekk ci luxa ñoo bokkale wàllu sos waaye nag am na fu wuute nag fan la ñu wuute mooy biddaa ci sharia foo ko fekk dañ koy ŋaññi dañ koy bonal dañ koy réeral dañ koy dañuy jàpp ne ak réer la dañuy jàpp ne bon la foo ko fekk nag loolu mooy li gën a wér nag ci sharia maanaam li gën a wér ci sharia bu ñu waxee li gën a wér mooy am na yoo xam ne am na ay yeneen wax yu am li gën a wér ci mooy biddaa foo ko fekk dañ koy ŋaññi sharia amul fenn fu mu tàggee biddaa loolu lu jar a bàyyi xel la foo ko fekk da koy banal ko fekk da koy réeral waaye nag bu dee ci làkku arab nag bi daa du jàngee ne bu ñu waxee ci làkku arab te ne mooy bu dee ci wàllu loxa du jàngee ne dafay bon saa su nekk déedéet bi daa ci làkku araab bu nee mooy ak sos mbir euh, mbir mii lu sos na buñ nee bidaa ci wàllu làkku arab mooy lu ñu sos waaye nag foofa tekkiwul ci ne saa su loxa waxee ne mbir mi dañ koo sos wala bidaa luxa bu ne bidaa la muy tekki làkk bu ne bidaa la muy mooy sos rek lool foo ko fekk dañ koy ŋàññi déedéet du jaagee ne bépp bidaa ci wàllu làkku arab rek dañ koy tuddee bidaa ci sharia déedéet lu mel ne oto yi ñu ñu créé ak kër yi ñu créé ak montor ak appareil yu ni mel loolu loolu bidaa la ci làkku arab waaye ci sharia déedéet du jaagee ne appareil boo ko yoree rek yow yaa ngi bàkkaaru wala boo takkee montor wala wala nga sol jasneer moo tax ñi réer ñi ñu xamul dara ci buntu bu daa ci buntu bi daa moo tax ñu naan yéen ñi teree bi daa bu rafet yéen ci bi daa ngeen nekk parce que seen monteur yooyu yi ngeen di sol ngeen di takk ak yére yi ngeen di sol ak oto yi loolu bi daa la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> bàyyi ko fi woon kon loolu kon loolu bi daa loolu ak réer la bidaa yooyu kenn waxu ko ci sharia loolu du bidaa bidaa la gaa ndax ñu ko kariye waaye du bidaa ci sharia leer na ma nañ ci alayhi salaam bu ko fekkoon moom lay war parce que la gën a baax moom ak la gën a jàppandi ab daawaam du ko gis ba noppi di ko jël loolu ba ta bàyyi xel beneen bi day dugg ci ci buntu istilaax sax kenn ko tuddee bidaa waaye day dugg ci buntu yi yàlla tàggatal la ay jaamam nga xamee ne def ko wàcce ci suuf si jox leen xam-xam boo xam ne bu ñu ko jàngee danañ fa mën a yegg ba mën a carrière loola moo tax mu ne wal xayla wal bigaala wal xamira li tarkabuha wa zina wa yaxluqu ma la taalamun waxaat ne waa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu kon day dugg ci buntu li yàlla tàggat la ay jaamam jox leen xam-xam buñ ko mën a découvrir jox leen xam-xam buñ ko mën a defaree waaye dugg ci mukk ci lii bidaa la ci sharia boo ko defee yaa ngi nekk ci bidaa yaa ngi jiyoog la alayhi salaam <laughs> defoon moo tax léeg-léeg nga dégg ci ko naan bulet bulet sax bidaa la ak ceebu jën ak yaasa loolu ak réer la ah ak tappale ak di caaxaane diine yàlla ci loolu kenn kenn waxul loolu mbi yëre lekk yi ñuy naan ci wàllu làkku arab kenn du ko wax ne ak kenn du kenn du ko melal ak ŋaññi wala ak bonal wala ak réer la ndax kenn jubluwu ci loola kee sol jublu ci ak jaamu yàlla kay yéeru ci atom beeg ak ñoontoore yee ci aju mën naa nekk nag moyen ci jaamu yàlla ndax a boroom xam-xam boo xamee ne da ngaa jël jox ko oto ngar ngir la muy paas daa bari fa muy dem di daawa daa bari nga jox ko oto ak koo xamee ne si nii maanaam am na yeneen yi liggéey yu mu am ah, nga jox ko luy jàppandala daawaam loolu la chakk ci ne mooy la jaam yàlla waaye moom jëm boppam du yàlla loolu mat naa bàyyi xel kon loolu mooy séparation bi jar seen diggante bu dee bi daal li muy yekk ci sharia am na ay xamle yu bari yu ko borom xam-xam yi na xam-xam la yu bari yoo xam ne borom xam-xam yi ko caa xamle waaye nag xamle borom xam yooyu daanaka du jar ñu ci ñëw dañuy xamle rek bi daal li muy tekk ci sharia muy li gën a wér nag nga xam ne Euh, jullit bi bu ko déggee rek dana xam luy bidaa mu xam ak mbonam mu jeex waaye borom xam-xam yi ko xam le yooyu yëpp boo xoolee dañoo ñaari xaaj ñaari kuréel kuréel bu njëkk bi mooy ñoo xamee ne dañoo yaatal lool ci signification li bidaa di tekk li muy wund ji ci sharia ba dugal ci sax yi nga xamee ne dañ ko carrière te mu aju ci diine ak yañ carrière mu aju ci wàllu aada ak adduna yooyu sax dañ ko caa dugalaale ci ne ci bidaa la ci bidaa sharia da cee dugalaale kon ñoom dañuy maanaam bidaa dañ koy tuddee lépp loo xam ne dañ ko sos te fekkuñ ko woon ci jamono yi ba yoonal moo xam daa jaamu yàlla yi moo xam daa aju ci aada yi ci wàllu adduna moo xam dañ ko ŋàññi moo xam dañ koo sant moo tax ñoom bidaa te ñoom kenn du ko jagleel rek lu ñu ŋàññi moom la ñuy tuddee kuréel boobu la ñuy tuddee al muwassiin li daairati bidaa li maana bidaa mooy ñi xam dañoo yaatal dañoo yaatal signification bi daal ñii nag ñu baree bari ci tappalekat yi waxkat yi nga xam ne lu baree bari xamuñu ko xamuñ ne ñoom dañoo yaatal ci buntu bi daal ba dugal ci lu ca bokkul ci wàllu sharia xamuñ loolu maanaam loolu nanguwuñ koo dégg moo tax nga dégg ñu wéelale li naan diw sàngam daga naan la bidaa bi rafet ci diw ndax nangam nangam te xamut ne kilifa googi di xam le bidaa da cee yaatal lu baree baree bari maanaam xoolul ba xoolul ci côté ŋàññi gi ñàkk ŋàññi gi moom day daa booleel lañ ŋàññ ak lañ ŋàññut la bokk ci wàllu sharia la ca bokkut su ko defee ka xamul dara wala ka nga xamee ne daa par parloo yoonam nekku ca loolu wala mën na koo xam sax da day tey teelu su jërë bàyyi xel kon ñoom dañoo dañoo xóotal lool kurmalu bidaa bokk na ci al imam Izz ibn Abdissalaam rahmatullahi alayhi danañ ci ñëw insha allah ci al qawaa'id al kubra nam yaatu na lool moo tax al xara yani al Qarafi ci al furuq wala ci yenn ci ay tiiram da ko caa topp moo tax Ali Ash-Shatibi ci al daa wax ne al-Izz ibn Abd Salam dëkkiwul ci ne yooyu da koo def muy bidaa bi fa yooyu yëpp da koo def muy bidaa déedéet waaye di jaagee ne yooyu la def muy bidaa carrément waaye daa am ci reegal yum ko teg jàppiwul yooya muy bidaa nga xamee ne daa jàpp ne yooyu yëpp ay bu war bu ñàkk bu bu bu ñu sopp ak bu dagan ak bu xaraam bu ñu sipp waaye ci reegal ya yooye di lalu ci reegal ya yooye di lalu yooya lay wax ne am na yuñ ca war am na yuñ ca sopp reegal yooyu nga xam ne yooyu mu tudd di ko jàppee bidaa ak bidaa am dëgg dëgg dëgg dëgg day aju ci wàllu reegal yooyee nga xamee ne si wala yi jàppee séddale gi ko séddale boog yu war ak bidaa yooyu yuñ sopp ak yu dagan ak yu xaraam ak yuñ sib séddale ko ngande da koo def juróom séddale léegi dëgg-dëgg ajuwul ci jëm yooyu waaye mi ngi ay ci reegal yi nga xamee ne ci lay ci lay lalu ci lay bootu ci lay bootu loolu Ash-Shatibi waxta lool insha Allah danañ ci ñëw ci ci jotaay yi ci kanam niki noonu itam niki noonu itam Ibn Hazm loolu la toxal jële ko ci ak al na Ibn Hajar ak al-Ayni ak as-Suyuti ñii wàllu bidaa day mel dañ daa xaw a yaatal lool seen taarif daa xaw a xaabaabal ba dugal loo xam ne sax bokku ci ci wàllu sharia nag wax am na beneen kuréel boo xam ne dañoo xatal lool ci buntu bidaa ci maanaa bidaa li muy tekk ci sharia ndax ñoom dañoo jàpp ne bidaa la muy tekk ci sharia duñ ko duñ ko utiliser lu dul loo xam ne dañ ko ŋàññi te mu jiyoo sharia bidaa saa suñ ko waxee ci sharia ñoom bu ñuy xam ne bidaa dañ ko fixé ci loo loo xamee ne lu baaxul rek la te loolu nag mooy lu wér nag mooy lu wér moo tax bidaa ca ñoom ci wàllu sharia mu ngi aju ci wàllu jaamu yàlla yi ak pas-pas yi ak loo xamee ne boo ko xoolee dafay dellu ci dëgg la man naa bañ a dollu xool jaamu yàlla carrément yoo xamee ne yuta'abbadu biha waaye day doon loo xamee ne si ni ci diina la bokk ci diina la bokk maanaam diine ci lañ koy askanale nga xam ne nit ki wóoru ko sensé te lii mu diine la wóoru koo sensé wóoru koo sensé moo tax lépp lu aju ci wàllu diine nga xam ne ajuwul ci wàllu yañ kariyee mu aju ci matière yeeg adduna ak yooyu su boobaa yooya moom lépp loo xam ne ci loolu la aju ci wàllu yaani euh, yañ kar yem aju ci matière yeeg adduna yi aju ci wàllu adduna ya ci aju su boobaa yooyu di su ko jàppee mooy bidaa ci wàllu sharia moo tax ñoom ñi li ñuy tuddee al mudayyiqin li maana al bidaa shar'i mooy ña xatal signification bidaa dañ koo xatal lool te loolu nag mooy li gën a wér maanaam bidaa ci sharia des ko war a xatal kenn waru ko yaatal mooy loo xamee ne maanaam dafay ñëw di soppi tëral yi mu diime danañ ci ñëw moo tax bokk na ci ñi koy wane moom kuréel boobu mooy ash-Shatibi ci al-i'tisam niki noonu itam ar-Raghib al-Asbahani Ibnul Jawzi ak Cheikhul Islam Ibn Taymiyya donte Ibnul Jawzi dañ koy tuumaal ci ne moom day day rafetal day daganal bidaa bidaa bu rafet te man li ma gën a yéem mooy ñay wax lu mel noonu dañuy sukkandiku ci talbis iblis te wallahi al-azim alladhi bi qudratihi qaamat bihi as-samawati wal ard maa lay waatal ci yàlla ci ne talbis iblis luy wane ne bidaa bu rafet am na fa amu ne moom la day rafetal bidaa bu rafet loolu amu ca bal sax safaanam moo am nee na salaf jëmmi lépp loo xam dañ ko sos donte ajiwul ci ay jaamu yàlla ñoom dañ ko daan tuddee bidaa ngir sàmmanteeg cosaan ci bidaa te mooy nekk loo xam ne lu ñu ŋàññi loolu moo sax danañ ci ñëw danañ ci ñëw kon mbokk jurit yi euh, loolu ab laytaale woon bu ko defee ñu xam léegi lan mooy la tekk ci sharia mu jeex bidaa li muy tekk ci sharia ko bëgg a xam da ngay sukkandiku ci ñetti axadis yi xadis bu njëkk bi mooy xadisu al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu xadis boobu xadis la boo xam ne asxaabu sunan nettali nañ ko ba mu des an-Nasaa'i ibnu Maaja ibnu Maaja ah, génne na ko ca sunanam Abu Daawud génne na ko ca sunanam at-Tirmidhi ni ki noonu ci biir xadis ba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne wa iyyaakum wa muhdathaati fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala maa ngi leen watandikuloo mbir yi ñu sos lépp lu ñu sos ndaxte lépp lu ñu sos ak fent la te bépp fent ak cànkute la kon bi daal ci jiitu mooy day doon lu ñu sos mooy xadis bu njëkk bi loolu la wane. xadisu ñaareel bi mooy xadisu Jaabir ibn Abdillah al-Ansaari radiyallahu anhu ci biir xadis ba xadis boobu boo demee ci yaani xadis bu wér xadisu Jaabir ibn Abdillah al-Ansaari Ibnu Maaja génn na ko ak An-Nasaa'i ñi ki noonu itam yenn yamin ca saxiixu al-imaami muslim yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa wax ne fa inna xayral umuuri kitaabullah wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muhdasaatuhaa bu neexee da nga koy boo bu dee da nga koy attaqué jiitu woon nga cee jiitu woon nga ne wa sharrul umuuri muhdasaatuhaa wa kullu bid'atin dalaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na mbir yi ya ca gën mooy téere bi yàlla bi la gën ci njub yi mooy njubug yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye yées te mbir yi mooy yañ sos lépp lu ñu fent ak réer la. lépp lu ñu fent ak réer la beneen xadis ba mooy xadisu ya Aïcha radiyallahu anha mooy xadis ummul mu'minin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ko sos ci suñu suñu mbir mi suñu mbir mi boo demee ci Ibnu Rajab ci Jaami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi xamsiina xadiisan min jawaami'il kalim daa wax ne mooy diinuhu wa shar'uhu mooy diineem ak shari'a maanaam suñu shari'a ku ci sos lu ci bokk dañ la koy delloo kon loola kon ñaari xadis njëkk yi la muy jàngale mooy sos beneen bi mooy la nga sos nga boole ko ci diine ji mooy xadisu ñetteel bi xadis yi Aïcha la muy tekki mooy langa sos nga boole ko ci diine ji ñetteel bi mooy amut fenn fu ko sharia wane wane wiin woo xamee ne wu ñuy nangu la ci diine xadis bi bu al Bukhari génn na ko ci saxiixam kadalika al imaam Bukhari ak al imaam Muslim génn nañ ko génn na ko ci ce ce saxiixam naam am na beneen riwaaya boo xam ne muslim Buxaari génne na ko xëy na muallaq muallaqan waaye muslim itam génne na ko mooy man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad wala imaam Buxaari da koo génne ci tarjamaam di wane ne lu sax la maanaam xadis bu sax la moom itam mooy xadis Aïcha mooy ku jëf-jëf joo xam ne suñu mbir nekku ci mooy suñu diine su boobaa loolu dañ la koy delloo muslim génne na ko ci ci sanad boo xam ne bu wér la te muslim moom lu ca nekk lu wér la fi'lan ngir feddali la rek kon da gis ne buñ dajalee ahadis yi ñetti ahadis yi alayhi salaatu wasalaam ne ku sos ci suñu diine ji lu ca bokk dañ la koy delloo bu jàpp ne mukk boo sosee lu ca bokk dañ koy nangu déedéet maanaam loola dafay wane atte boo xamee ne melakaan wi ñu ko jox ñooy ànd maanaam diine ji saa boo si saa boo si sosee la muy tekki mooy bokku ca loolu alayhi salaatu wasalaam bëgg wax. loolu mat na bàyyi xel moo tax maa laysa minhu amuñ ciy tegtaloo mooy lu ca bokkut kon kon mën nañ caa déggee ma fa mun muxaalafa a xamuñ ne ismu mawsul bu ànd ak salaam su boobaa loolu kenn mën caa déggee ma fa mun muxaalafa alayhi salaam bu ne ko sos ci suñu mbir mi suñu diine ji loo xam ne bokku ca nga ne lu ca bokk loolu mënut ta nekk su ismu musa ismu mawsul foo ko fekk ak salaam dañuy taamim maanaam loo mën a def lu mu mën a doon bokk te te alayhi salaatu wasalaam jàngale wu ko rek la muy tekk mooy bokkul ci diine ci lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la kon moo tax mënee su caa déggee mafhumul muxaalafa loolu mat naa bàyyi xel baax a moo tax àtte bi dañ koo jox loo xam ne ñoom ñaar ñooy ànd beneen bi dafa am beneen riwaaya bu ñëw boo xam ne bii mën na koo dëgëral mi ngi ca talbis iblis sax yeneen riwaaya yoo xam ne wax ne maa laysa fiihi mooy loo xam ne nekkul ci biiram nag lu lu nekkul ci biir diin nu mu cay bokke kon buñ seetantelee ñetti ahadis bi dañ lay jàngal ci ne yaani bidaa ci sharia bala ma mën a nekk bidaa ci sharia faaw ñetti charte yi dajee daje ñetti melakaan yi ñetti tënk-tënk yi ba ca jiitu mooy faaw dañ koy sos loola la nga sos boole ko ci diine ji maanaam loolee nga boole ci diine ji dafa doon day doon lu ñuy sos ndax alayhi salaatu lan la wax wa iyyaakum wa muhdathatil umuur fa inna kulla muhdathatin bid'a lépp lu ñu sos ci diina ji ak fent la moo tax xadis bi ci ngay jàngee ci ne alayhi salaatu wasalaam ta wax rek lu ñu sos lu ñu sos lu mu mën a doon donte sax du ci diine ji déedéet parce que saxaaba yi la la doon waxal te lam leen doon wax ci diine ji la la aju ndax da leen da leen ma toppaloo sunnaam ba noppee ne leen wattandiku leen mbir yi ñu sos kon kenn jubluwu ci loo xam ne dañ ko sos te bokku ca diine ja mooy aju ci wàllu adduna ja te xadis yi Aïcha moo koy tegtale man ahdatha fii amrina hada kon la ñuy sos ci diine ji lay bokk moo tax boo boo ne woon sos kese kese kese rek su boobaa loolu du du génne lu ñu sos mu aju ci wàllu làkku arab al bidaatu lughawiyya ndax kat bidaa ci wàllu làkku arab mooy yu ñu sos day dugg ca biir kon munta ñàkk am na beneen tënk-tënk buy génnee bidaa bu aju ci wàllu baat bidaa bu aju ci wàllu làkku arab te mooy ban ñu sos ñu boole ko ci diine ja maanaam faaw mbir mi day doon loo sos kariyee ko ba noppi daal di koy takkal ci diine ja maanaam boole ko ci diine ja ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee fii amrina haada ku sos ci sunu mbir mii mi nii da koo junj ishaara ismu ishaara moo tax Ibnu Rajab di wax ne lam nam mu ci wal muraadu bi amrihi haahuna diinuhu wa shar'uhu lam nam mu ci diineem ji lam nam mu ci mbiram mi fii nii mooy diineem ak shari'am loolu mat naa bàyyi xel moo tax mu ne sax bi riwa bi kal muraadi bi qawlihi fi riwaayati al-uxraa man axdasa fi amrinaa haadaa maa laysa minhu fa huwa radd fal-ma'naa izan anna man kaana amaluhu xaarijan an ash-shar'i laysa mutaqayyidan bi-shar'i fa huwa marduud gis na lii moo ko leeral kon la muy tekki mooy koo xam ne jëfam dafa génn sharia maanaam tënkuwul ci sharia kooku dañ ko koy delloo kon falaa budda an takuuna al-bid'a mudaafa ila diin lii nga sos danga koy taqaleeg diine faw maanaam maanaam sharia li sharia li bidaa di nekk ci sharia faaw da ngay doy day doon loo sos ba noppi askamale ko ci diine ji bu du loolu loo sos te boole woo ko ak jaamu yàlla boole woo ko ci diine ji maanaam da aj ci wàllu ay carrière ci wàllu adduna ay montoor ak ay otoog yu mel noonu su boobaa loolu kenn du ko jàpp bidaa sharia ñetteelu tënk-tënk bi mooy loolu nga sos boole ko ci diine ji sukkandiku wut ci benn dalil ci benn aslu ci sharia boo xam ne bu ñuy nangu laa wax bu ñuy nangu la boobu tënk-tënk lu bàyyi xel la maanaam du loo nekkul loo xamee ne sukkandikuwul ci benn aslo bu ñuy nangu benn aslu bu ñuy nangu benn mu doon loo xamee ne sharia da ko musta nangu maanaam moom jëm boppam boo ko xoolee da nga koo sos boole ko ci diine ci sharia musu koo santaane wala mu doon loo xam ne mas naa santaane mas na koo santaane waaye nag melakaat bi ñu ko defe wala anam bi ñu ko defee sharia musu koo santaane benn bu ci nekk amul benn bu ci nekk sharia da koo considéré wut maanaam loolu amu ko lu mat a bàyyi xel la amul aslu ci sharia bu ñu nangu bu mën a dellu benn mu doon loo xamee ne sharia da ko musta santaane nit ki ñëw def ko boole ko ci diina ci wala mu doon loo xamee ne am na aslu bu sharia masa nangu waaye nag moom da ciy dugal da koo yaatal lool ba dugal ci loo xam ne aslu bii lii mu ci dugal moom bokku ca lum ci mën a doon su boobaa loola du mën a baax loolu mat na bàyyi xel bu baax a baax moo tax bu fekkee dafa doon aslu bu sharia nangu waaye dafa doon loo xamee ne ni mu ko nangoo moom waa ji saxalewu ko noona daa am yeneen yu mu ca boole su boobaa loolu itam day delluwaat ci loo xam ne sharia nangu ko rek moo tax bàyyi xel parce que léeg-léeg nga dégg ku ne la ah ginnaaw da ngeen a wax ne loolu nga sos boole ko ci diina ji bu mu am dalilu sharia bu mu maanaam bu mu doon loo xamee ne dafa sukkandiku ci sharia te nangu ko kon bu dee loo xamee am na fu mën a sukkandiku fa sharia sangu su boobaa fa sharia fa sharia nangu su boobaa loolu dara nekku ñu naan la dajale alxuraanul karim dajale alxuraanul karim wala salaatu tarawih salaatu tarawih am na aslu bu mën a deer sharia bu ñu nangu ndax alayhi salaatu wasalaam na ko comme niñ ko jàngalee ci xadis ci saxiixul Buxaari bu dee dajale alxuraanul karim itam niki niki noonu sharia nangu na ko ndax yàlla nee na inna alayhi ma jamaahu wa qur'ana ñun la war ñu dajale alxuraan ñun la war ñu jàng ko jàngal ko te dajale alxuraan fi'lan dafa am jamono alayhi salaatu wa salaam alayhi salaatu wa salaam nangu ko daan nañ ko dajale ci as-suduur comme niñ ko daan dajale ci as-sutuur dañ ko daan dajale ci as-sutuur comme niñ ko daan dajale ci as-suduur kon ana bidaa ba kon aslu kay am na aslu kay lu jar a bàyyi xel la waaye aslu bi na daa doon bu ñu nangu. kon ku indi aslu boo xamee ne dëgg la cosaanam ku indi loo xamee ne da ko boole ci diine waaye bidaa la waaye cosaanam am na lu ci mën a sax am na lu ci mën a sax waaye nga dolli ci loo xamee ne boo ko ci cosaan la su boobaa loolu du du duñ ko i'tibaar du ma ta bàyyi xel mi ngi mel ne kay zikkar kay zikkar di tudd yàlla eh, wutal ko ab lim ba noppi aw melakaan bu mu koy defee moo xam daa géew moo xam daa fay ab lamp nekk ci a jàggee ci aju di yëkkatee ko wàcc hmm, di ko wutal ko ab lim di ko def wutal ko waxtu waaw mbokk jullit yi bu ñu ko laajee mu ne yàlla moo santaane tudd yàlla yaa ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasiira yi ne leen tudd yàlla lu bari waaw tudd am na asl waaye yàlla mi wax ne dinañ tudd yàlla lu bari ndax moo santaane ne dinañ ko def ci waxtu bi wi koy defee yow ndax moo wax ne ne danañ ko def ci lim bi kon lim bi ak waxtu bi ak melakaan bi te mooy wër léeg-léeg sax ngay daajal ay baat di loxal ay baat di ko yëkkatee ko wàcc ndax li ndax ndax ndax loolu ndax as ndax loolu maanaam ñetti yooyu wutal ko waxtu wutal ko bërëb wutal ko melakaan wutal ko ah wutal ko ab lim waaw ndax loolu yàlla bi mu santaane zikkar da ko caa boole waale kon boole ko kon yaa ko ci boole kon kon lii nga ci boole nii yaa ko taqal yaa ko taqal ci li sax mais taqu ci kon looloo tax aslu boobu bi du lu ñu nangu lu mat a bàyyi xel la ko loolu sax daa amul aslu maanaam loolu nga ci dugal amul aslu kon aslu bi boo ko bàyyi woon nam demee rek su boobaa loola sax nag doo ko ci boole kon na nekk aslu boo xam ne bu ñu nangu bu dee du aslu bu ñu nangu dee su ko i'tibaar moo tax waroon moo tax al-Hafiz Ibn Hajar Euh, te ña ko jiitu sax lu mel ne Ibnu Rajab rahmatullahi alayhi daf koo ñetti tënk-tënk yi daf ko daf ko daf ko résumé daa wax ne bi alayhi salaatu wasalaam waxee ne kullu bidaatin dalaala daa wax ne hada min jawaami alkalim fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kullu bidaatin dalaala min jawaami alkalim laa yaxruju anhu shay'un wa huwa aslun azimun min usuli diin wa huwa shabihun bi qawlihi man ahdatha fi amrina fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd fa kullu man ahdata shay'an wa nasabahu ila ad-diin wa lam yakun lahu aslun min ad-diini yarji'u ilayhi wala yurja'u ilayhi fa huwa dalaalah wa huwa ad-diinu wad-diinu bari'un minhu wa sawaa'un fi dhaalika masaa'ilu al-i'tiqaad aw al-a'maali aw aqwaali adh-dhaahirati wal-baatina nee na li Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne li Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne kullu bid'atin dalaala nee na wax ji dafa boole dafa bokk ci ay waxam yi nga xam ne bu waxee su ñëwee day dajale mboole maanaa buy dugg foofa da koy dugalaale nee na dara génnu ci loolu source la parce que dañ bàyyi xel ci ne Ibnu Rajab téeréem boobu da ca indi ahadis yi nga xamee ne boo ci jël rek daanaka day waxtaan lu aj ci wàllu diine jëpp nee na cosaan lu rëy la ci cosaani diine dafa nuroog li alayhi salaatu wasalaam wax ne man ahdas fi amrina hada maa laysa minhu fa huwa rad dafa nuroog moom moo tax ñu naan la man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu dafay taxsiis xadis bale ñooñu ñi gën a réer ci sàkkatu xam-xam yi ci lañ bokk moo tax seeni wax jëru diglu kii nga xam ne ci kilifa yu mag yi ci la bokk bokk ñi nga xam ne xaw naa yàgg tuuti nee na ñaari xadis yi ñoo bokk amu ci benn boo xamee ne day maanaam day taxsiis day am lu muy génne ci sa moroom loo wax déedéet ñoom ñaar bokk benn bu ci nekk day araamal bidaa ci diine nga ñëw ne xadis bi euh, day day ñëw di am yu muy génne ci biddaa yooyu nga xamee ne xadis bi la def ko daf koo globaliser loolu la chaque ci ne ton diine ji la ton jundi ton jullit ñi la mu ne képp ko sos dara askame la ko ci diine ji te amul benn aslu buñ koy delloo diima ak ak réer la te diima dajaa set wicc moo xam loolu ci masalay pas-pas la wala ci jëf wala ay wax yu feeñ ak yu nëbb moo tax ñu jàpp ne bidaa danaa ñëw ci ca tuuti ci ci ci géewub bi jotaayub ñeenteel bi ñu jàpp ne bidaa ci diine Euh, ju ba ca bon mooy bu aju ci wàllu pas-pas waaye bii daa ji aju ci wàllu jaamu yàlla yeeg yoo xam ne ajuwul ci pas-pas dara nekku ci loolu ak réer la loolu kenn ci salaf xamul loolu waxu bi daa ni muy nekkee ci ay pas-pas loolu nekkee ci ay jëf dinañ ci ñëw kon kii wax moo xam loola ci ay pas-pas la aju wala ci ay jëf wala ci ay wax yéen bu agee feeñ moo tax al-Hafiz Ibn Hajar alayhi rahmatu rabbil alamin ci Fathul Bari day wax ne wal muraadu bi qawlihi kullu bid'atin dalaala maa uhdisa wala dalila lahu min ash-shar'i bi tariqin xaasin wala am alayhi salaatu wasalaam wax ki mu wax ne kullu bid'atin dalaala mooy luñ sos te amul dalil ci sharia moo xam dalil boobu yoon wu spécial moo ko wane wala yoon woo xam ne wu général la moom mu duggaale ca moom wane wu loola kon kon al-Haafiz Ibn Hajar bu fekkee dafa am lu mu tuddee bid'a ci wàllu bara ci wàllu baat lay wax waaye bu dee ci wàllu sharia day det ndax lii la wax nii mooy luñ sos te amul dalil sharia bu koy wane. moo xam wane googu mu koy wane dafa nekk spécial loo xam ne daa ñëw ca loola ne lii lu sax la wala mu tudd ko dalil boo xam ne dafa ñëw généralisé mu duggaale ci biir comme niñ ko leerale woon ci dajal alxuraanul karim ndax leer lamboo na dajale ko ci dënnu bi yonent bi alayhi salaatu ni mu lamboo waale dajale ko ci dënnu saxaaba ya ak ko sax ci téere yi loolu lépp ci dugg ndax bu lu woon ak loola réalité moo ko wane ba tey kaamil bi moo lamboo alxuraanul karim moo ko ëmb kenn mënu koo sànq loolu yàlla koo xot kenn kenn mënu ko caa génne loolu dugg ci min qabil min baabi at tafsir bil misaal firi alxuraan wala firi ab aaya ci ci ci ci témoignage wala ci ak nataal moo tax taarifaat yi boroom xam-xam yi boo ko xoolee da ngay wax ne ma uhdisa fi diini wa laysa lahu aslun mu'tabarun yarji'u wala yurja'u ilayhi bi tariqatin xaasatin aw aama loolu mooy bidaa ci diine wala sax nga ne ma uhdisa fi fi shar'i bi wasfihi bi aslihi aw bi wasfihi ma uhdisa fi shar'i bi aslihi aw bi wasfihi lu jar a bàyyi xel walaysa lahu aslun mu'tabarun ndax bi aslihi aw bi wasfihi moom day dugala day dugala day dugalaale eh, lii ñu wax mi da koy da koy dugalaale maa uhdisa fi shar'i walaysa lahu aslun mu'tabarun yarji'u ilayhi bi tariqatin xaassatin aw 'aamma bidaa mooy luñ kariyee ci diine te amul benn aslu bu muy dellu yu sharia bu ñuy nangu moo xam moo xam bam cay dellu nag te ñu mën ko nangu daa nekk yoonu spécial ab dalil boo xam ne dafa ñëw dal ci dara carrément ci ne lii ma ko tegtale lu mel ne ñàkka noddal li nga xam ne moo di tabaski ak korité loolu ab dalil dajaa ñëw kenn sañu koo noddal walla loo xam ne sharia daa wax lu baree bari moom mu dugg ca sharia daa wax lu baree bari moom mu ñëw duggaale ca nga xam ne dafa doon lu généralisé am am na ay dalil yoo xamee ne si ni dafa nekk lu généralisé xam nga ne jaamul yàlla kay ubudullah na ngeen jaamu yàlla dalil boobu dafa matale lépp loo xam ne sharia jàppee na ko jaamu yàlla day dugg ca biir bidaa nag amul loola dañ ko sos amut benn maanaam benn melakaan benn cosaan dañ ko sos moom jëm yëf ya musta sax lu mel ne sol ay leen ay ngëndal wala ay kawar jàppe ko muy ab yére di ko sol jàpp ne lii ak jaamu yàlla lool sharia musu ko santaane wala mel ne koo xam ne daa lànk nan day noppi noonu rek noppi bu yàgg du wax jàppee loolu nga xam ne daa jàppee loolu ak yàlla nga xam lànk bañ wax xamee ne daa jàppee loolu mooy ak jàmm yàlla nga xam ne lii di koy jaamoo yàlla nga xam euh, sax day mën a wax dara waaye day noppi noonu rek nga gis ko mu noppi noonu rek wala sax mm, mu bañ a nelaw guddi kese nga xam ne deful dara daa bañ a nelaw noonu rek ngir jàmm yàlla nga xam daa jàpp ne ñàkk nelaw gi jaamu yàlla wala mu ba mu ñàkk bañ a denc soxna maanaam daa jàpp loolu ak jaamu yàlla la loolu bidaa la wala mu doon loo xam ne aslu bi sax na waaye nag lañ ca dolli moo tax sharia considéré wu comme niñ ko leerle woon ci ci zikkar lii mooy bidaa ci li nga xam ne moo di sharia kon lii mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko indi jotaay bi kon nag ko xam loolu da nga yëg ne yañuy sos di ko boole ci diimit jàpp ne lu rafet la loolu moom sharia rafetlu ko munta rafet itam nag ndax ginnaaw sharia nanguwu ko la muy tekki mooy rafetut ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq waffaqa allahu al-jamii' wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in